ku la ñuy way jegeñ waaw waman yastanke képp ko ngande ngandelu waaw képp ko fonko fenkul an ibadati walis jaamu yàlla waya sabi muy rëy rëylu fa xel ci na leen peek moom yàlla ilay jëm ci moom jami'an boole seen wa amal lazina daal ña nga xam ne amunu nañu yàlla wa wa amilu salal ñu jëf lu baax way wa fi ne leen dikkee moom yàlla ujurum seen fayya wa yazidum leen leen yokkal min fal li ci ngëneelam wa amal lazina daal ña di jomb jomblu wastan wastakbaru ñuy ngande ngandelu waaye azibum xel si na leen mbugal waaye az fay azim leen leen mbugal azaban mbugal aliman gu metti wala yajiduna du ñu am du ñu fekk ñu daj lahum ñeel leen min dunillahi walis yàlla waliyan ak ndend wala nasen du caagan dimbal yaa yoon naasa yeen doomi aadama yi xat ci dëgg-dëgg jaakum di leen bur burhaanun ay preuve am ay preuve yu leer na ilaykum ci yeen nuran leer mu gënan gu bir fa amal lazina daal ña nga xam ne amanu gëm nañ billaay ci yàlla waa tasamu ñu moy ñu moy bii ci yàlla bañ ko bàyyi parce que yudxilum xel ci leen tabbil fii rahmatin ci yërmande ñu ko bawoo ca moom wa fadlin ak ngeneel wa yahdim dana leen gindi ilay jëm ci moom yàlla siratan ci yoon mustaqiman yoon gu jub kocc rek ah miraasa ngoog ah jàngoon ko lima leen di waxal mooy miraas lii rek la dafa am lu ñu dee nisf hmm? ah am na am lu ñu dee nisu am lu ñu dee rubo euh, nisu mooy lu ñu xaaj rubo mooy bu ñu xaajaatee loolale am na lu ñu dee sumun xaaj ñeent bi xaaj juróom-benn bi xaaj am na ñu dee sulus mooy lu ñu xaaj ñett bi rek am lu ñu dee sulusaani am na ñu dee sulus boo ko bëggee xam da ngay delloo ca tomb ga mooy xabaar la jaza xaba hmm? ah dabaza haba da ba za ñi doon nisf fa lañ nekk mooy juróom ya hmm? ñooy doon rubo ñaar lañu ñooy doon sumun kenn lañu ñooy doon sulu saani ñaar lañu ah kon ñu ngi dégg naka noonu rek waaw doon nag lii dana ko tere bokk ànd dee xamuñ kan moo njëkk a dee dafay dàq miraas lu ñu doonante bu ñu xamoon kii moom mujj a dee dafay ànd ak waaye dund doon kii ñu dellu doon nuwaat ko waaye bu ñu bu fekkee dee gu ñu réere la xamuñ kan moo njëkk a dee ci ñoom ñaar ñu waroon a doonante du ñu doonante ki jullit la ki yéeféer la du ñu doonante kii moo rey kii doonte teyu ko ah mun na doon ca alal ga waaye du mënta doon ca ndampaay ga naka la doom boo xam ne du doom yoon mooy ku judduwul ci biir sëy dana doon yaayam waaye du doon ko ñu naan baayam hmm? loolu na mus naa daaw dara am na ku ko yëngal lool te ko di dingat rek te ko di dingat ne man maa ne woon ñooñu bu ñu teewee ci miraas mën nañ leen jox ahankay man maa ko waxoon dañoo bu ñuy def miraas bu miskin yi teewee bu ñu miraas ba pare nañ jël dara may ci ñooñu ah ñoo xam ne waru ñoo donn te teewee nañu miraas sa bàjjen la mënta donn sa nijaay la mënta donn sa baay tëx la mënta donn ba ngeen doonee ba pare nga ne sabadoor bi am baay tëx nga jël ko a ah, kaala gi sama bàjjen am jël ko comme doom ju góor bu fa nekkee doom ju góor dafay dàq ñu bëree bëri bu dul baayam ak yaayam lu mel ni ay maam yu góor maam jigéen jigéenam dafay dàq ñëpp doom bu góor dafa am doole ci dono Ah, buñ ne nag nañu may miskiin yi anakal moo gën a nekk miskin ku ñëw àddina ñu ne amoo baay anakal moo gën a nekk kooku miskin xam ndax dégg nañ kàddu gi ki ñëw àddina ñu ne yow amoo bàyyi anakal moo la gën a nekk miskin moo taxoon ma ne bu fekko ñëw ñu teew nañ mën nañ leen ci jox ndax ay miskin lañu kon dégg nañ kàddu gi dafa am ñu dul déggi wax waaye li ma wax dellu ma ci ginnaaw de ndax dama ko bind sax benn yoon hmm? mbir maa ngi noona le yàlla nee na kon nee na yastartunaka loolu la de ñu ngi lay sàkkoo ubbee xul neel allahu yàlla day yuftikum yàlla dundeen ubbee fil kalaalati ci yacceer yacceer mooy kan inni murun dem as cam xalaka dafa faatu dafa alku dafa dee laysa lahu déddi ko ñel wala dun doom a ah, wala hu ñel na ko uxtun ak jigéen bàyyi fi jabar waaye ba lool bàyyi fi jëkkër Hmm? te bàyyiwul doom bàyyiwul doomi doom waaye bàyyi na jigéenam falahaa ñeel na ko nisfu xaajam maatarakalaam bàyyi waxoo moom yarisaa dina ko doon in lam yakun ndem nekkul lahaa di ko ñeel wala dun doom wa in kaana ndem nekk nañ is ni ñaari ñaari jigéen ñoo fi nekk wala ba ñett wala ba lu ko ëpp faluma def leen di ñeel ñoom ñaar sulu saani boo xaajee ala gi ñett yoon ñaari ñaari dañ koy jël ñu maataraka ca la mu bàyyi wa in kaanu ndem nekk nañ ixwaanan ah, ay mbokk yu góor yi jaaloon nisaan ay góor ak jigéen ñi lañuy def góor ñaar jigéen benn fii am na émission bu ma bu ma def ci rajo bi lislaam et la femme ah l'islam et la femme ci rajo yi njëkk yi RTS yal na yàlla fay leen ñu baax lañ ñoom ñoo ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo ñëw di toxal si baat bi yal na yàlla fay leen muy rajo Dunia muy RTS muy Saloum FM ah muy Sud FM muy suñu rajo bopp bi te rajo bu cheikh cheikh al islam radiyallahu ta'ala anhu di alfayda yàlla na yàlla fay leen eh, yàlla na fayda mel yàlla na yàlla na rajo gi mel noonu le yàlla na tasaaroo ba ñëpp jot ci ngeen bëgg a yegg yàlla ngeen passé foofu ya rabbi allahu waaw xam nga de dama woon jigéen du benn la am jigéen ñaar la am lii nag moo andi woon coow jigéen amul benn waaye ñaar la am ni góor seetal jigéen dafa toog ci biir kër gi papam mi ngi nii yaayam mi ngi am ku jóge ci àll bi am ku jóge ci àll bi daal di ñëw ne ko dama laa bëgg nga ne jëndal ma oto jëndal ma lal jëndal ma télévision jëndal ma or jëndal ma nangam nangam may ma téeméeri junni mu dindi loolu yëpp xobeet xobet xobeet daal la ko jox te sa papa ngeen yi di dund sa yaay ngeen yi di dund hmm? li nga laaj yëpp jox nañ la nga dem sëy kon am nga benn bés ba sa papa faatoo bàyyil sa càmmiñ jël ñaar yow ñu jox la benn nga tollentee sa bële bés boo demee ba sa jëkkër dundatul wala mënatoo yor sa bopp boo dikkee fekk sa càmmiñ mu yor ñaar benn bi mu jox njabootam benn mu jox la waaye nga jël ñaar mu jël ñaar nga dem lekk sa ñaar ñëw ne mu yoraat la loolu mënut a te ñun suñu société l'islam gis nga ko sa jigéen bu ñëwee ne dañ koo fase foog nga fat ko ci kër gi ah sa jigéen bu ñëwee na jëkkëram dafa faatu dikk ak ay doomam foog nga fat leen ci kër gi moo tax ñu ne miraas nañ jox góor ñaar jox jigéen benn jigéen du benn la amoon na benn moo ko yóbbu mu sëy kon bu papam de na jël ci benn mottali bennam gële kon dégg nañ kàddu gi ah dafa ndax dafa am ay ay ay association dafa am ay mbootaay yoo xam ne tubaab yi ñoo leen ngemb ñu dugg biir Afrique ñu joxleen ay oto dëkk boo dem ñu samp benn tableau ñun ñuy mbootaay sàngam ñu ngi yàq suñu xelu doom yi ñu ngi yàq suñu xelu jabar yi waaye ñu ngi yàq suñu xelu njaboot yi ah di andi ay loi lii bu leen ko def baaxu ci wér gu yaram lii bu leen ko def nañ yem ci seen réew ñun li ñu toppatoo suñu bopp ñun xam nañ ko yor nañ ko bu ñu bàyyi ak suñu sago nit ku ñuul musta dellu gannaaw nit ku ñuul yàlla moo ko dëgëral nit ku ñuul yàlla moo def tooke ak dangar ci yaramam li mu a muñ nit ku xonk munu ko muñ kon bi maa ngi na ngeen bàyyi seen xel ci association yi di dox ci dëkk yi organisme yi di dox ci biir dëkk yi li ci ëpp dañuy màbb suñu société bi kon bi na loolu euh, bu boobaa fali zakari ñeel na góor mislu kom xasilun sayenu cërab ñaari jigéen yu bayinullahu yàlla mi ngi biral dana biral lakum ñeel leen anta dillu euh, moytu ngeen di sànku wallahu yàlla day alim aji xam le bi kulli ci bépp mbir ah, leer na kon saar boobu jeex na mooy suratul nisa sotol ne jigéen ni l'islam fonkee jigéen dem ne ba tuddee ko saar lëmm mooy suratul nisa dellu tuddee yoon mariama aw saar te kooku it jigéen la kon l'islam mosta tuutul jigéen de kon na ngeen bàyyi xel ci mbiri am lu ma fi jaaral tuuti mooy bu ngeen di miraas da ngeen di soppi góor ñëpp ñuy jigéen ci lay yombe buñ ne ñett góor la ah ak ñaari jigéen hmm? nga bañ a juum defal ñetti góor ñëpp ay jigéen kon muy juróom benn jigéen ak ñaari jigéen yële muy ñaata juróom ñetti jigéen déggu leen boo demee bay séddale ñetti góor a ngi nii ñaari jigéen a ngi nii ñoo war a séddoo alal bi defal góor ñëpp ñuy jigéen kon ñetti góor ñi muy juróom benn jigéen ak ñaari jigéen yi muy juróom ñett boo ko séddalee ba kenn ku nekk am góor ñi nga daal di delloo seen benn benn ci ñoom kon doo juum waaye boo bëggee demee ci anam gi ñu bëri dañuy juum ba daanu ci miraas dem yóbbaale bakkaat de ak lañuy ñuy def 10 pour cent ci miraas na ngeen ko moytu bu ngeen mënee miraas te jublu ci yàlla na ngeen ko def rek man ba sama wayjur di nekk jamono sëriñ bi bu ma yónni woon ma dem miraas dafay ne dërëm bëggu ma nga dugal ko ci kër gi fi mus naa dem miraas ñëw dañ ma ànd ci xaalis mu takk lool sëriñ ngi ne yàlla moo taxoon ma yebal ko am na yàlla googu doy na ana lu ma wàññi waaye ana lu ma sëriñ si waaye dem di duufal ay facture lii fukk lay jar nga ni téeméer lay jar lii dërëm lay jar nga ne juróomi dërëm lay jar ñu daay bind loolale muy alal gu bëri nga séddoo ñu jox la sa 10 pour cent ñoom ñu bëgg a jaay loolu la ñu ne woon fukki dërëm la mënut am dërëm sax xam loolu musiba la dana am ñu miraas bay am ay yëkk bay am ay nag dëgg la ba ngay jàng kenn ci ñoom dugalul seen loxo sa njàng dëgg la njàng foog nga am njëriñam waaye miraas ki dem dee na bàyyi alal ga ana yow kon yi. xam naa sama wolof leerul waaye am na lu ma bëgg a wax mooy li euh, wër sëg xam ngeen li muy tekki sëg mooy fu ñuy suul doomi aadama yi wër mooy li ko mooy li wër wër sëg boo ko amee rek sa dee jegañ na gisoo borom alal ñoo gën a gàtt fan ah seetlu ngeen loolu foo gis at ci kaw gi lay nekk fekk màgget la mi ngi gàddu ba léegi ay raton di dem ci tool yi waaye borom alal yi ngay dégg ay milliardaires ay multimilliardaires yi yàlla dafa leen di nattoo ay ay feebar yu métti dañuy gaaw a dee rek dégg ngeen kàddu gi kon eh, alal googu wërsëg la tudd wërsëg loo xam ne xas naa wërsëg sëg mooy ay si matière boo amee alal rek bañ ne est-ce am na lu bari bu yeboo nga waajal sa waxtu sa reetul yàlla yàlla dimbaleen yaa rabbi lu ñu tuddee wërsëg ana looy dem di ci xasaroon nañ ma dox ci dix pour waxuma ñeneen waaye yéen ñi toog di samay njaboot bu ngeen di miraas na ngeen di miraas te yàlla tax rek bu yeboo ngeen miraas ba pare dox ak seen tànk neen dem amuleen paase oto euh, man loolu laa leen digal sama baay loolu la ma digaloon kon na ngeen wéy ci loolu le yàlla na leen yaa rabbi da ngeen am ba doyle fekk du am googale kon saar boobu wéy na ñu ngi ñëw ci suratul maida ci saar bi la ñuy yeggalee suñu suñu suñu isib yàlla na ko yàlla def yaa rabbi maida nag mooy taabal taabal boo xam ne dafa fees tëb ak ay xeetu lekk loolu mooy maida dafa gën a fës ci saar bi moo tax ñu tuddee ko sooratu maida ndax ñoom bani Israël dañoo laajoon dañoo laajoon Isa nen ne ko balaa ñu lay gëm foog nga wàccel ñu taabal boo xam ne ay jën ay ndawal ay mboolem xeetu lekk ñu ngi ci ñu lekk ba regg ah ñu soog laa gëm comme loolu yàlla def ko ci biir saar bi muy tawfiqi moo tax ñu tuddee saar bi sooratu maida ah, kon bismillahir rahmanir rahim bismillahi maa ngi sukkandiku ci doole yàlla bismillahi maa ngi demee kattalu borom bi subhaanahu wa taala bismillahi yàlla mooy njëlbeen bi amul tàmbali ca cay bismillahi yàlla mooy aji des daa iman abadan amul jeextal rahmaani yàlla mooy baatin rahim yàlla mooy rahmaani yàlla mooy zahir rahim yàlla mooy baatin waaw rahmaani yàlla mooy addina rahim yàlla mooy àllaxira rahimi teraangay addina yàlla la rahimi xéewalu yawmal qiyaamati yàlla la rahmaan yàlla bu sampee yàlla bu sempee kenn mënta samp yaa ayyuhallazina amanu ey yéen ñi gëm yàlla awfu na ngeen motal bil uqudi ci pas-pas yi ngeen fasanteeg yàlla ah na ngeen motali pas-pas yi nga xam ne moom ngeen fasanteeg yàlla uhillat dagana leef na lakum ñi bahimatul an'ami ndundatu kër yi xar lekk leen lu leew la bu góor ba di kuy bu jigéen ba di xar na ngeen ko lekk béy ak siket dagan na lekk leen gëléem ak ki gëléem ak gëx dagan na ngeen lekk ko ak yëkk dagan na ngeen lekk ko ndax yooyu yëpp bahimatul am la ah, lépp loo xam ne dafa am laaf di naaw ah, dagan na xanaa boo xam ne dafay fàdd lu mel ni ay ceeli lu mel ni ay tan lu mel ni ay jaaxaay lu mel ay xoob waaye lu mel ay kanaara ay copine ay xanxel ah ay ay jàmbu jóob ay ginaar ay cokeer ay kelewtew tew xeeti picc yooyu yëpp waaw ak bu wax boobale nan la tuddati naat waaw lépp dagan na ngeen lekk ko am na yu mel ni ñoom yu nekk ci àll bi dagan na naka baroon kooba kéwél njamala yii yëpp dagal na nit ñu lekk ko de moo tax yàlla na illaa xanaa boog illaa ludul illaa ndare maa yut laal la nga xam ne des na ko jàng aleykum ci yéen xayra muhli saydi waaw yàlla nee na ludul nag ngeen di daganal ak rëbb wa antum boobale yéen xurumun da ngeen armal boo armalee ca Makka nag rëbb aram na ci yow waaw moo tax da gis pitax dana dem ba tong ci bopp nit waaye sañoo ko laal boo xasee armal bul rëbb rëbb jéeri bul dimbale nit di rëbb bu rabbit la ba laxas sa buum na nga ko tekki bàyyi ko bul rëbb bul dimbale koy rëbb rëbb waaw inna la naka yàlla yaxkumu yàlla dana atte maa yurdu la ko a coobare yàlla la yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa tuhillu bu leen daganal sha'ir allah mandarka yàlla yi nga xam ne moom yàlla dafa def ko muy cëru ñeneen waa nga dem Makka am na am na xam war nga koo def ci aj bi def lu ñu dee dafa am ñetti façon aj xiraan ah tamattu ifraat tamattu mooy lan danga umra si delluwoo sa delluwoo lu toll ni sa ci soruwaale nga dellu ajaat ci weeru aj googale kooku tamattu la boo dul waa dangay tuur deret foofu nag gëléem moo gën a rëy ah, moo gën tuuti safaanu tabaski la waaw hmm? ah. yooyu nag bu yooyu yooyu ñuy def di ko ràngal ay dàll di ko rangal ay ñax yàlla nee na bu leen ko jéem a jël bàyyi leen ña ko yelloo ñu ngi foofale ñu ngi foofale wala shahral haram du jaagal weeru abel weer yi ñu aramal di di rajab di rajab di di shawal di zil di di rajab di zil qaadati di zil hijjati di muharram ñeenti weer yooyu la yàlla aramal nu ci ci du jaagal alhadiya addu ya ñu yóbbu ca makka addiya bu kenn aki moo ña ñamuloon seen cër ñu ngi fa wala xalaida du caaga ñu ñu rangal rangal mooy ñi nga xam ne dañoo jël dara takkal leen pour wane ne lii day dafa am ku ko jox miskin yi dafa am ku ko jotee dara ci ajam waaw loolu bu leen ko jël di ko aki moo wala du caaga ne aminin al bayti ñi nga xam ne dañoo ñëw wóolu ci ca néeg bi aw xaraamu teb yab ko na ñuy fàkku farlan la min Allah ci yàlla wa ridwaanan ak ak ak ak nga wa ridwaanan ak ngërmaande ak mbaaxam am na beneen aj bu ñuy tuddee ifraat mooy danga aj ba pare soo ko fa def umra am na aj bu ñu tuddee mooy nga boole aj ak umra waaye boo boolee aj ak umra di xiraan wala tamato te euh, ki doo doo waa bëre boobale nga def jur de foog nga tur de rek moo yàlla ne wa iza halaltum bu ngeen yeewee ko nag fastaadu mu ngeen rëbb même bu fekkee rëbb jéer la wala yajrimannakum déedéet leen togg shana'aanu qawmin mbon mboni nit ña bu mu leen togg muk an tasaddu an saddukum be gàllankoor leen anil wala oh, jàkk boobu yàlla ormal ci lépp loo lu bon la nit ñu bon ñi seen bon bon bu mu tax ngeen di fayanti ko ñoom ba def ci màkka loo xam ne jaaduwul ah antaata du ngeen di jalgati wa taawano na ngeen dimbale alal biir ci mbaax wa taqwa ak ragal yàlla wala taawano bu leen dimbale nta ala isma ci bàkkarul udwaan ak noone aaya bi aaya bu yaatu la bu ngeen jógee na ngeen ko seetaat dimbalante ci lu mbaax ak mu ragal yàlla waaye nag doowul ne dimbalante ci bàkkaar ak mooy yàlla ragal ki ragal yàlla ragal ki ragalu yàlla inna allah naka yàlla shadid iqaab ko tar ci duma la hurimat aramaleef na aleykum ci yéen almaytu na mbaam xuux mbokk yi mbaam xuux na de keraw tàmbali naa ko fi gis nga doome ah gis nga am na rab yoo xam ne ñax rek la ñu lekk xar ah béy géléem nag ñax rek lay lekk ah am na jur yoo xam ne ñoom ndawal rek la ñuy lekk naka gaynde naka bukki naka saafaando ah saafaando hmm? du xam ngeen nga xam ne dafay lekk ñax lekk ndawal nit dana lekk jën dana lekk yàpp waaye nit dana lekk salade dana lekk betterave dana lekk kanjaak batanseeg jarato waaye gi nga mbaam xuux tamit noonu la mel mbaam xuux dafay lekk ndawal dana lekk jën dana lekk yàpp dana wëlbati lekk lekk ñax tamit amul lu mu dul lekk doomam sax bu dee dana lekk medd góogale jur la jur boo xam ne baaxul gereesam dafa ja dafa dem nag dafa jaxasul ndawalam ku ko di lekk boo magee rek sa deret tàmbalee sedd sa si diti tuñ bi dafay bàyyi nga giseen moo tax yenn tubaab bi nga gis bu seen gémmiñ dootul mën a ñebeeti suñu suuf si bàyyi na dañuy dem ba seen xef yi yi faree suuf dootu mën a tafati ñaari xefu suuf dafay wàcc nii rek war nga gis yenn nii gisoo ñuy lekk mbaam ko bu ñu màggalee dañ gis seen xef yi suuf yi daal di wàcce waaye seen seen suñu si daal di wàcce dañuy dem seen ndong tamit dafay bàyyi léegi dañuy sëgg nii rek waaye dañu mën a siggi daal di xool baaxul baaxul li tax yàlla tere ko yàlla ci boppam moo ko xam kon araam na hurmat araamaleef na aleykum ci yéen al maytatu ah al maytatu medd araam na lekk waddamu deretu buusu boo rendee deret bi njëkk a génn araam na wala xamul xinziiri ndawali mbaam xuux tamit araam na araam na de wa maa uhilla ak loo xam ne tàkkooleef na ko li ghayrillaa fekk du yàlla rey nañ ko fekk du yàlla tax ñu rey ko dañ ko rey ci ay dëj araam na de li dagan daal li ñu rey ci ay ñu rey ci ay a li ñu rey rek ngir bernde ay doomi aadama li ñu rend rek lekk ko waaye dem ci xamb yi rend ci kaw xamb yi waaw dem ci dem ci xërëm yi rend ci kaw xërëm wala di fecc di wër ku deeki di fecc di wër ku deeki daal di rend ay xar ci itam loolu baaxul dafa araam loolu mun xaniqatu boo xam ne dafa laxasu ci buum dem na bereyit mu dee reyul mu dee dafa lëj loolu it na lekk wala moo ko seen bu ñu suuj koo dóor yat dañ dañ koo dóor dañ koo suuj mu dem ba tollu rey mu dee reyul mu dee kooku lekk ko na wala mu tara ditu boo xam ne dafa bartalu dafa jóge ci porte bagage oto daanu wala mu jóge ci pind daanu ci biir teen wala mu jóge ci montagne daal di bartalu daanu yegg na foo xam ne rey dee reyul mu dee kooku aram na lekk wal na teet boo xam ne dañ koo mbëkk Ah, dañ koo dañ oto ko dañ wala dañoo mbëkkante ñoom neen yegg na foo xam ne rey dee reyul mu dee araam nu daganu lekk de waaye boo xamee ne tolloogul foofule boo ko reyee mos nañ ko lekk o wama ak loo xam ne akala lekk na ko a soboon lekk mente rab def koo fadd ah bukki dafa fadd ah ba di génn re wala leneen yegg na foo xam ne rey mu dee reyul mu dee araam naa lekk illa ndare ma zakaytum la ngeen la ngeen rendi ah bu nag daga na lekk loolu wama zubiha loo xam ne ren di weef na ko ala nusubi ci ay samp da ngeen ay ay ay xeer yi ngeen samp wala ay doj yi ngeen samp di ca ren di araam na wa an taqtasimu ngeen di ngeen di ngeen di teqaliko di waat bil azlami ci ci ay xalima ah, yore ay xalima yu ñuul xalima yu weex xalima yu xonk dugal ko ci biir saako yëngal ko daal di génne boo dajeg bu ñuul nga ne mbir mi baaxul boo dajeg bu xonk nga ne mbir mi dina tàng boo dajeg bu weex nga ne mbir mi dina baax wa an taqsimu ngeen dem bay waatoo bil azlam ci seen bant yooyu seen lenge yooyu baaxul seen lenge yooyu ngeen yore zalikum seen loolu fiskun on hmm? jëfu kàccoor la alion bési tey gi ya isal naagu na eh, alladina ña nga xam ne kafaru weddi nañ min diinikum seen diina gi wala taxshawum bu leen len ragal wax shaw ni na ma ragal alion bési tey gi akmaltu man motal naa lakum ñeel leen diinakum seen diina gi wa atmamtu sësal naa ba mu sësal kaalikum ci ni'mati sama xéewal yeesal doxalinam mun na am waaye yeesal diina diina dara bi ci màggat bañ koy yeesal diina mot na mun nga yeesal doxalinam waaye yeesal te diina déedéet diina yàlla motal na ko waraditu yàlla gërëm na lakum ñeleen al islaama islaam diina muy seen diina de fa man tura koo xam ne dafa loru ah fii max masatin nekk ci xiifa xondooñ dafa dem be be mar be xiif xamatu nu muy def bayra mutajaanifin moom nekkul di lagg-laggal de la ismin jëm ci bàkkaar waaye dafa xiif ba bëgg a dee kooku mën na jël ci medd togg lekk daal di yóbbalu balaa xiif bu mel noonu di ko dalaat ci yoon bi waaye bu xamee ne li mu togg nii doy na na la def mu dem yoonam boo gisee ñaari medd nag medd xar ak medd mbaam xuux jëlal medd xar ba ndax moom deeyam moo tax mu araam waaye bu dul woon deeyam nga araamoon mbaam xuux na bu deewul it moom araamoon na fa inna allah naka la raximun yërëmaakoon la yasalu na ko ñu ngi lay yasalunaka danañ la laaj yasalunaka danañ el di la laaj maza ana lan uhilla dagana leef na lahum ñeel leen u neel uhilla dagana leef na lahum ñeel lakum ñeel leen yeen julli di at-tayyibaat lépp lu teey ah lépp lu teey dagal na ci doomi aadama waaye na nga dem boole yoo xam ne daf lay jural musiba déedéet gisoo nga yey guro léegi nga daal di lekkaat new baaxul baaxul te ñoom ñaar ñu dagal nañ de waaye dafay yàq li ñu tuddee rein rein mooy li ñu tuddee dëmbeen nga yëy guro léegi reesagul nga laal yeeyaa nga laal new du xam new new wala yéen tutuye ada andi dëm de ah hmm? ah kay kay kay loolu baaxul te seetal lew na de waaye na nga seetlu teey nga lekk léegi meew wala soow nga laal lekk ndax koso baaxul wala nga lekk léegi meew ci saasi nga dellu daal di naan kii lém bu ko limon waaw gisoo boo jëlee meew nga sotti ci limon mu def ko léegi muy soow noonu lay daggee ci sa biir yaram noonu la koy def moo tax am na yoo xam daggal na waaye baaxul lekk boo ko lekkee du la jural jàmm kon dégg nañu wax bi ngeen bàyyi xel ci yooyu lii bari na lool ah moo tax yàlla suñu borom nee na ma allamtum la ngeen jàngal min al jawaari seen jumtukaay mukallibiina ya nga xam ne dañu leen tàggat gañu ñu xaju duñu xaj sax waaye dañu leen tàggal ba ñu xaju to allimunam ngeen leen di jàngal mi maa mu laali leen yàlla jàngal daggal na nga téye sa xaj daal ne bismillah tuf mu dem dàq daal di dóor jàpp andil bu fekkee dee na lekkal bu fekkee deewul rendil waaye boo demee bay rendi mu dee bàyyil la waaye xaj nag bu demale boppam ci àll mu andi dara bul ko lekk boppam la rëbbaloon kon dégg nañ kàddu gi waaw li mbir maa ngi noonu rek am na leneen luy rëbb fekk du fekk du xaj sax ci réewu arab yi am na lu ñu dee saqru ah mooy liccin liccin dafa mel ni céeli dañ koy yebal muy dóor ay lëg dañ koy yebal muy jàpp ay ñu ko rentobali jaar jaar jaar mooy loolu def geenam ni dañuy yebal ay lu ciili mu dem di leen ko jàppal kon lii lépp ay rëbbukaay am na yoo xam ne du xaj rek te bu ñu rëbbee andil mu dee sañ ngaa lekk bu ñu rëbbee andil la te deewagul sañ ngaa sañ ngaa rem di lekk fakulu lekk leen mi maa am na lañ la ñu jàppal la ko aleykum ci yéen wartu na ngeen tudd yàlla alee ca loola le wattaqullah na ngeen ne bismillah booy ren di waaye buy na rahmaani rahim rahmaani ak rahim yërmaande inna allah naka yàlla sariil hisaab yàlla ku gaaw ci regle la al yawma bésu tey gi uhilla lakum daganal leef na leen ci yéen attayaamu ñam attayibaatu yu teeyi lépp lu teey daganal ngeen lekk ko waaye lu lu teey lu lay andil musiba de hmm? waaw attayaamu lazina ñamu ña nga xam ne utul kitaaba joxeef na leen téere hillun daganal lakum ñeel leen tubaab yi nga xam ne ba léegi ñu ngi yem ci diinay Isa wala ci diinay Musa mu ngeen lekk seen lekk yi bu fekkee amul sangara bu fekkee amul mbaam waaye seen lekk li ci ëpp mbaam mi ngi ci sàngara mi ngi de wata amukum seen ñamit hillun lu dagan la lahum ñeel wal muhsanaati waaye sangew yi minal mu'minina ci waaye gëm yi ah waaye sangew yi jigéen gu baax jigéen goo xam ne demul di def mbaraan jigéen goo xam ne demul di jaay boppam jigéen goo xam ne demul di cagatu booy wut jabar na nga jël jigéen googu mu jural la doom yu baax wal muhsanat ak waay sangew yi minal lazina ña nga xam ne kitaaba joxeem na leen téere kon mën nga takk tubaab nit ku ñu tubaab dara nekku ci hmm? yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam takkoon na safiyatu te safiyatu sët la woon ci yonte yàlla Haaruna kon yahudi yàlla mi ngi ko takkoon ci Xaybar kon lii séeréer lii bambara lii pël la lii saraxole la lii joolaa sëy seen diggante lu leew lu dagan la de la ilaha illallah muhammad rasulullah allah seen dini na mboolem frontière ah iza ataytumuhu lan dem jox ngeen ñooñu la ujurahun na seen pay seen seen can yi ujurahun na seen pay muhsinin na ngeen wut jigéen yu baax yu sangew yu yiw yu yu tedd ay musafihina bu leen jigéen yoo xam ne ay karabaane lañu jigéen yoo xam ne dañuy xamboo wala jigéen yoo xam ne dañuy mbaraan wala bi jaagal mutarisi ñoo xam ne dañuy jàpp ak daanin eh, waaw ah ay far jigéen buy am far léegi denc baaxul wa man yàqu képp ku wedd bil imaan ci gëm yàlla a ah, dem di dugg ci fakat ci dëgg-dëgg xabitam màbb na amul jëfam wa kookale fil axira ci àllaaxe bi na xaasina mi ngi ci way perte yi kon njàppa ngoog jàpp jàpp zahir dafa am jàpp baatin dafa am waaye jàpp zahir moo ëpp tey ci doomi aadama yi ah jàpp zahir ñu yi ñu daal di taal leen lamp ci kanam yëpp doomi aadama gis ko yàlla moo koy fay yàlla mi ngi wax njàpp waaye njàpp li muy tekki dëgg-dëgg boo raxasee sa ñaari tenq yi mooy yàlla yàlla deñ naa ba deñ ci lépp loo xam ne bëggooma laal ko bàyyi naa ko boraasee sa gémmiñ yàlla fen ko raxas naa ci ma gémmiñ dootu ko def dootu ma rambaaj dootu ma naa fekk li raxas gémmiñ ci loolu lay jëriñ nga raxas sa sa bakkan mooy yàlla bépp xet goo bëggul dootu ko jëriñ nga koy nokki nga raxas sa loxo yow yàlla du ma jël lu araam dootu ma ko def nga masa sa sa bopp yow yàlla dootu yenu dara loo xam ne lu lewul la nga rax sa nopp yow yàlla dootuma déglu dara loo xam lu araam la nga rax sa tànk yow yàlla duma dem fenn foo xam ne fu bon la fu araam la ah lii mooy dëgg-dëgg waaye nga njàpp ba fa daal di julli yaa ngi daw jëm ba ba yaa ngi jëm lamb ba yaa ngi jëm ca mitin ba ah xam nga ne yow li nga jàpp ak li nekk du benn moo tax yàlla ne yaa ayyuhallazina amanu e yéen ñi gëm yàlla zaqumtum bu ngeen fase yéene ba jëkk ila salaati jëm ci yàlla fax silu na ngeen xaar wujuhakum seen xar kanam yi bul seet ne dangaa leel déedéet fi kawar doon sax ci cosaan na nga xaas foofale ba sa ba sa sikkim fii de bu dee sikkim bi dafa fatt da koy masa rek bu dee sikkim na fattul der baa ngi feeñ da nga da koy da nga koy xaas bul loolu kawar gu tuuti ga dafay sànni ndox ma ah yaatuwaay ga mooy keru ñaari nopp yi bu ndey jore bu càmmoñ waaw yàlla ngi la digle sa xóot xóoti lii dox sa diggante ñaari bakkan nañ ci def ndox am na seen ñu seen tuñ rëy lool bee tëdd nañ ci dugal ndox am na ñu seen bët daal di xóot lool nañu dugal ndox ba ci biir lii la yàlla digle subhaanahu wa taala wax si lu wujookum seen kanam wa aydiyakum ak seen loxoy ilal marafiq ba ci conc yi am nañu ne conc yi dafay duggaale ngir mu daal di lëm am nañu de bu yegg ci conc bi rek yem na ah waaye dugal ko ci mu gën a lëm moo gën a yomb ndax ñoom mënuñoo tolloo ci yemala ko ca waaw waaw léegi de léegi bu fekk lii lii nga xam ne moom la laajte nii yaa ngi jàpp nee nañu bu fekkee yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo la woo na nga dagg dem wuyu ko bu fekkee sa wasila ki nga xam ne moo lay xamal moo lay yeggale ci yàlla ah moo dox sa diggante sa borom di la ko won ne ko koy la wooyee na waaw boo ñëwee nga mottali nga mottali bu fekkee sa yaram woowul bu woowee nag ah, nga tàmbaliwaat ci misaal bu fekkee nag ndey ak baay la nee nañ maqaama ah, boobu la yàlla jox na leen ko waaw bu waa nga def ko bu fekkee julli la farata sañoo ko dog waaw waaye bu fekkee yi nga xam ne nag tàmbali la farata la sax waaye daf lay jëmee ci beneen farata boo ne sañoo wax sañoo te yëngu nee nañ mun nga ko dog ngi jëmm yooyule boo ñëwee nga mottali ko wala nga sàkku ndigal ci moom ko maa ngi jéggalu moom mottali njàpp gi te lii lépp euh, feeñ feeñ ci yax yi wam saw na ngeen na ngeen masa bi rusukum seen bopp yi wa arjulakum ah ngeen raas wa arjulakum seen tànk yi boo ne arjula kon wujuha kon da ngay raas sa tànk naka di nga raas sa kama sa kanam boo ne wa arjuli day mel ni biiru usi kum kon da ngay masa sa tànk am na réew yoo xam ne duñu seen tànk dañ koy masa wa in kuntum bu nekkee junuban di aji di aji ànd janaba bu fekkee da ngeen ànd ak janaba fataharu na ngeen laablu na ngeen sangu ndox moo xam ne cafka ba soppeekuwul melokaan ba soppeekuwul xel ba soppeekuwul wa in kuntum dem nekk ngeen marda di waay feebar aw ala safar wala ngeen nekk ci tukki aw jaa wala dikkee ahadun kenn minkum ci yéen mënal xaaydi ci dem àll aw lamastumu nisaa wala ngeen laal jigéen boo laalee jigéen nag ah maniw bu génne ak bu génnul yëpp da sangu rek de waaw da sangu rek de boo wafalam tajidu te amu leen maa an ndox fa tayammamu na ngeen tiim sa'iran ci pàkk tey ban pàkk bu teey hmm? na ngeen tiim ci pàkk bu teey mooy suuf mooy salañ mooy mbeeñ mooy doj waaye suuf soo xam ko saaf ah walbati nañ ko duñ ko jëfandikoo de laso fañ koy tibbee bu fekkee foofu la mën nañ ci tiim waaye buñ ko xasee togg mënatuñ ci tiim xoori paañ mën nañ ci tiim ndax lu luy dund la woon karo mën cee tiim basang yi sajaada yi lii yëpp mënuñ cee tiim de yàlla wam saw na ngeen masa lu jugum seen kanam yi wa ay digikum ak seen loxo yi munu ca moom maa yuridullah yàlla day bëggul li yajalakum yàlla day nommul yàlla du nomm nommul te du nomm muk li yajala mu jël aleykum ci yéen min harajin aw tiis min harajin aw coono moo te rek yàlla dendal na loo mun walakin li ne am yuridullah yàlla da mu nommul yi tahirakum ngir mu laabal leen wala iti ma ngir mu motal ne amatoo xéewalam aleykum ci yéen la'allakum ngir ga yéen tashkuruna ngeen sant borom bi subhanahu wa ta'ala juróomi sangu yi yëpp benn façon sangu dong la janaaba niñ koy sangoo noonu la ñuy santoo derete noonu la ñuy sangoo derete aada jigéen boo xam ne dafa nekkoon ci dereti aada ba mu dagg mooy règle noonu lay sangoo waaye gësin jigéen bu wësi noon dereti gësin di génn ci moom bu deret ba jeexee noonu lay sangoo waaye kéefér bu tuub tamit noonu lay sangoo waaye ku dee tamit noonu lañ koy sangee de kon sang yi juróom yëpp benn façon sang bi dong la dégg nañ ko ah wala iti manque mu motal ni amato xéewalam aleykum ci yéen wala allakum ngir nga yéen tur tashkuru ngeen sant borom bi waskuru fàttaleku leen ni amatallaay xéewalu yàlla aleykum ci yéen wa misaaqa ak ndëgër laayam ah allazi ba nga xam ne waasarakum dëgër dëgër fasante ko dëgërlante na ah tengalante na ah dangante na bii te is qultum lekk leen ba ngeen ne sami'na dégg nañu waataana topp nañu ñaar la ci baatin mooy bésu alastu bi rabbikum ci zahir moo ñu jaayante sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam neew ngeen dégg nañ topp nañu kon wattaqullaha ragal leen yàlla inna allaha naka yàlla day alimun aji xam la bi zaati sudur lépp lu nekk ci dund doomi aadama yi yaa ayyuhal lazina amanu ay yéen doomi aadama yi kunu nekk leen qawaamina di waay fagaru qawaamina di waay laxasu qawaamina di waay eh, pasteefu laa ñeel borom bi te taxaw dëgër këcc suhadaa ngeen di waaye seede bil xis ci lu kocc lu jub kocc ko caaral wala yajrimannakum bu mu leen togg muk ah sanaanu mbonu qawmun nit ña ala allah taadilu ba ngeen bañ a maandu idilu na ngeen maandu li ngeen xam ngeen yem ci li ngeen xamul ngeen sàkku ji ko waaw huwa loolu akal moo a jagañ bi taqwa ci ragal yàlla wa taqullah ngeen ragal yàlla inna allah naka yàlla day xabirun aji dañ kumpala li ma taamal ci lépp lu ngeen di jëf wa adallah yàlla dig na alladina amanu ñu gëm yàlla wa amilu salata ñu def lu baax waaw yàlla day dig na leen lawum aji sax la nekk ñeel leen maxfiratun njëggal wa ajrun ak pay azim bu ngand ngand de walladina kafaru ñu weddi yàlla wa kazzabu ñu fenloo bi ayatina suñuy aaya ah a fenloo suñuy aaya ulaika ñooy ashabul jahim ñooy waa jahim yàlla nañ ci dégg doy yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñu gëm yàlla uskuru fàttaleku leen ne amatallahi xéewalu yàlla aleykum is da nga xamee ne xam na yitte woona xaw ay nit an yabsutu ñu tàllal ilaykum jëm ci ay diyum seen loxo a ah, ngir njatamal leen boobu lislaam amagul doole faka fa yàlla fekk ay diyum loxo ñooñale an kum walis leen wattaqullaa ragal leen yàlla wa alallah ci yàlla képp xal yatawakkal na wéeru foofale al mutawakkilun waay wéeru yi al mu'minun waay gëm ñi wala xat da dëgg-dëgg de axadallah yàlla jàppoon na misaaqan dëgër laayu bana israil booba as naa ñu naqiban fukki fukki kàngama ak ñaar ah, fukki kàngama ak ñaar fukki kilifa ak ñaar wa qaala allah yàlla ne inni naka ma'akum maa ngi ànd ak yéen la in aqamtumu salaata fi ak ngi taxawal julli wa atootumu zakaata ngeen di joxe azaka wa amantum ngeen gëm bi rusuli wa azartumu ngeen dooleel ko ngeen supporté ko wa aqartumullah ngeen lebal yàlla qardan ak hasanan gu rafet ah ngi anke ci jiko yawmal qiyaamati waaye laga lebal leen yàlla waaye bu ko defee la ukaffiran na wallahi danaa far ak ankum ci yéen sayyaatikum seen ñaawteefi wala udxilannakum naa leen tabbil ak tabbi jannatin ay aljana aljana yoo xam ne tajri min tahtihaa ci ronam al anhaar mboolem xeetu déeg yi naan mboolem xeetu naanteefi wa man kafara ku weddi ba'da zaalika gannaaw loolu minkum ci yéen faqad dalla sànku na sawaa sabil yoon gu wa bi ma naqdim ngir firi gañu firi mi saaqom seen dëgërlaay ak yàlla la wa jaal naa ñu mujjal kulubum seen xol xaasiyata mooy aji wow yuharifuna kalima ñu nga ngay fetal wax ya ñu ngay wëlbati wax ya an mawaadi di ko jëlal fi ko yàlla tereewoon wa nasu fàtte nañu xasan cër ñu maa la nga ne zukiru tuddaleef na leen bi ca loolale wala tazalu doo dañ mu tattalu nga yéer ala qa'inatin ci lu ñu nëbb seen biir xol ya seen ndëxëñ ya lañuy ndëxëñ seen biir xol doo dañ mu di ko yéer di xam seen mbon minum ci ñoom illaa qalil nga lu tuuti de minum ci ñoom faafu na nga jéggale anhum wasax nga bale inna allah naka yàlla yuhibbu dana dana baaxe dana bëgg al muslimin de dafi baaxe wa min alladhina am na ci ña nga xam ne qaalu dañoo ne inna naka ñu leen nasara aw ay nasaraan lañu axas naa jàpp nañ minum ci ñoom ah, ah. mis axas naa jël nañ ca ñoom misaaxam seen dëgër laay wa nasu fàtte nañu xaslan cër fàtte nañu wàll mimma ma la nga xam ne zukiru na leen ko bii fa aqray na moo tax xiirtal nañu waaw xiirtal nañu ah, jatamal nañu bay noom seen diggante al adawata noone wal barda ak mbañante ila yawmal qiyamati wa sawfa yéex a yéex yu nabihumullahu yàlla dina leen dana leen solool bi maakaanu lañ nekkoon yaf noona doon ko jëf ya ahla kitaab yéen yahud ak nasaraan parce que dëgg-dëgg jaakum di kenn leen rasul naa suñu yonante yu bayyinu di biral lakum ñeel leen kasiran lu bëree bëri mimma ca la nga ne kuntum nekkoon ngeen tuxfuna doon ko nëbb min kitaabi ci téere gi wa yaafu yàlla dina jéggale anka seen ci lu bëri xat ci dëgg-dëgg jaakum dikkee ne leen minal laa ci yàlla nuurun leer wa kitaabun ak téere mu bin ngu bir yahdi yàlla dina gindi bii ca loolu allahu yàlla man itabaa ko topp ridwaanahu ngërmandi wut ngërmandiam subula salaam yoonu jàmmangoog wa yukhrijukum yàlla dina leen génne mina zulumaati ci lëndëm ila nuur jëm ci leer ni ci ndi ci ndi ci coobe ak yàlla wa yahdihim yàlla dina leen gindi ila siraati mustaqim jëm ci yoon bu jub kocc rek laqad ci dëgg-dëgg kafara ci dëgg-dëgg kafara laqad ci allazina kaf allazina ña nga xam ne xaalu nee nañu inna allah naka yàlla huwa almasihu mooy isa ibnu maryam wallahi yàlla day du isa isa du yàlla isa abdullahi la xul fa man yamliku anakan moo attan anakan moo nara mun anakan moo nara attan min allah ci yàlla seen ci dara in araada yàlla bu namme an yuhlika mu alak almasih ibnu maryam wa ummuhu ak wa man fil ardi ak ñu ci suuf si jami'an walilaa aji nekk la ñeel yàlla mulku samaal nguur asamaane juróom-ñaar wala ànd ak suuf suma bay nu maag li seen diggante ngelaw leeg biddiw yeeg wogg yi yaxluqu yàlla dina bind maay shaaw lu ko soob loo xam ne doomu aadama xam-xamam tollu gu fa wallahu yàlla qadirun yàlla dogalaa kon la ala kulli shay'in ci mboolem wa qaalat wax na al wa qaalal wax na al yahudi yahudi wan nasaara ak nasraani nahnu naka ñun abnaa'ullah ñun ñooy doomu yàlla yi wa ahibaa ñun ñooy ay soppeem xul neel bu loolu bu dee loolu dëgg la falima ana lu yu ana lu tax yu azibukum di leen mbugal moom yàlla bi zunubukum seen bàkkaat bal li fi nekk antum yéen basoon ay mbindeef ngeen mi man xalaka ci li mu bind yaxfir yàlla dina jéggal li man a shaaw ku ko soob ci ngeneelam wa yu azibu yàlla dina mbugal man a walilaa aji nekk la ñeel yàlla mul ko sama nguuru asamaani wala allah suuf si wama bayna maag li seen diggante wal masiru mujj waay ba ilee ci yàlla la ya ahlal kitaabi ey yéen ñooñ téere xat ci dëgg-dëgg day jaakum dikkee ne leen rasul naa suñu yu bayyinu lakum di leen biral ala fatrat mu ci aw diggante min rusuli ah yonent bu dem keneen ñëw yonent bu dem keneen ñëw am na yonent yoo xam ne ñoom ñoo daje benn jamono sax ah naka Musa ak Haaroon Ah, naka Yahya ak Isa yonte yàlla Muhammad nag moo mujj ci yonente yi digganteem ak yonte yàlla Isa eh, juddoom sallallahu alayhi wa sallam ak yonte yàlla Isa juróomi téeméer at la ak juróom ñaar fukki at ak benn ah an taqulu na ngeen mooti di wax ne maa jaana dikkeewuñu min basharin min nashi min bashirin ku ñuy bëggal ci yàlla wala tu jaaga nazin ku ñuy xupp ci yàlla faqat ci dëgg-dëgg day jaakum dikkee ne leen bashirun ah wa man nazirun yonent yàlla Muhammad dikk na mooy bashir nazir wala yàlla qadirun dogalaakoon la ala kulli shay'in ci bém mbér wa fatlekul is qaala ba waxee Musa li qawmi ñeel ay nitam yaa qawmi ey eh, yéen samay nit uskuru fàttaleku leen ni'matallahi xéewalu yàlla aleykum ci yéen is jaala ba mu defee fiikum ci yéen anbiya ay yonant wa jaalakum mu def leen mulukan ngeen ay mu def jël leen ngeen ay buur seet leen teraanga bi ngeen wa ataakum dikkee na leen maa loo xam ne lam yuuti dikkee wu ko ahadan kenn minal alamin ci doomi aadama yi yaa qawmi yéen doomi aadama yi ah yaa qawmi yi sumay nit udxulu dugg leen al arda suuf sa al muqaddasata te mooy suuf ba yàlla ormal te mooy Jérusalem ah te mooy masjidu aqsa dugg leen foofale allati suuf sa nga xam ne kataballaa yàlla dogal na ko lakum ñeel leen wala tartadu bu leen wala tartadu bu leen dellu ah, bu leen wàññar bi ko bu leen dellu bu leen wàññar bi ko bu leen en arrière ala ala adbaakum seen gannaaw fatan xali bu ngeen wàññar bi ko fatan xali bu ngeen wëlbati ko xaasi na di xaasi na di waay perte rek Musa daal di dajale bani Israël mu ne xaalu ci lañ ko ne yaa Musa ey yow Musa ñun day dëkk boo duñ fa mën a dem inna fiha aji nekk la ci dëkk ba xawman ay nit jabbaarina ñoo xam ne ponkal lañu ah am na ñoo xam ne fii nag ñu ngi koy firi firi goo xam ne du firi bu baax de nee nañu dafa am ko fa nekkoon ñu ko tuddi iwaj iwaj bu nuun nee nañ dafa njooloon ba tuufaan ba dikkee mooy jamono yonte yàlla nuux ndox mi mi ngi yemoon ci oomam ah dafa doon jël baleen ci biir ndox di ko di ko tàngal ci safara si di ko tàngal ci naaj bi di ko lekk loolu dëgg ñu ne bu meroon dëkk daf koy tiim ndox mi tuuru ci ndiggam fii ñoom ñu daal di woorle du ñu am ndox mu sotti ko dëkk bale ñu daal di jable ndox mi yóbbu leen ñu ne Musa moo ko xeex ñu ne Musa njoolaayam fukki xasab la woon yatam nga fukki xasab la mu tëb fukki xasab mu ngi jot waa ji ci dojoram lii du dëgg de ay israiliyaat la ba aadama passé ba léegi nit dafay gën a gàtt nit dafay gën a tuuti rek waaye nit gën a tuuta njoolati kon dégg nañ ko am na ñuy naan ñii ñoo fa nekkoon moo te waa Israël ñu ne duñu ànd ak Isa Musa daay dugg foofale inna fiha aji nekk la xawman ay nit jabbaar li ñoo xam ne dañoo mbaru wa inna naka ñun lan na du ko laa duñ ko tàbbi mukk hatta yaxruju bete bu ñu génne min haa ca dëkk ba fa in yaxruju ndem génne nañu fa in min haa ca dëkk ba fa inna naka ñun day daaxiluna waay la lañu xaala ci la waxee rajulaani ñaari waay ñaari gaay min allazina ci ña nga xam ne yaxaafuna ñu ngi ragal yàlla an amallaahu yàlla xéewtal na alayhima ci ñoom ñaar ñu ne udxulu dugg leen alim ca ñoom albaaba ca buntu ba fa iza daxaltumu bu ngeen duggee ca ñoom fa innakum naka yéen na yéenay waay not wa ala allah ci yàlla kese fa tawakkalu na ngeen wéeru foofale in kuntum dem nekk ngeen mu'minin di waay gëm xaalu ci lañ waxe ya Musa e yow Musa inna naka ñun dey lan nadxulaha déet ñuy dugg ci dëkk ba abadan ba faw maadaamu fi yal ñu ngi sax fiya ca dëkk ba fazab demal anta yow wa rabbuka ak sa boroom fa qaatilaa ngeen xeex ak ñooñale inna naka ñun dey qaa'iduna waaye jekki lañu haahuna fi ndeysaan kera bésu badar yonte yàlla muhammad day sahaaba yi waxuñ ko ni dañ ko ni izhab anta wa rabbuka fa nahnu ma'akuma minal muqaatiliin lii de kàddu gi neex na demal yow muhammad ànd sa yàlla gi ñun ñi ngi ànd ak di jihaad keroog sahaaba yi lii lañ wax julli di waaye qawmu muusa dañ ko ne déedéet fasab demal anta yow wa rabbuka ak sa boroom ah, faqaatilaa ngeen xeex ak gaaña inna naka ñun day qaa'iduuna waaye jékki lañu xaaxunaa fii ci la waxe moom Musa rabbi ey yow boroom inni naka laa amliku adduma attan duma mun yoruma amatuma sañ-sañ awma mun mun illaa nafsi budul ci wa axi ak mbokk mi te mooy Haaruna fafruq dégg ngeen baatu arab bi newul fa fariq de newu teqalil dafa ne na nga sorale bu la nit soree ci lay soog a mun a jëgañoo ci yow jegeñ gu ëpp xaajib la ah jegeñ gu ëpp kiiraay la boo jegeñ ñeene jëgg dëgg jegeñ dootoo xamati martabaam gisoo bët bët mooy gis waaye munta gis xef xef ko koo jegeñ lool waaye bu sërante amee ngeen xamante martaba moo tax ñu ne fafruq na nga yërale na nga yërale bay na naa suñu diggante wa baynal qawmi ak diggante nit ña alfasir na ñay kàccoor xaala ci la yàlla waxee fa innaha naka moom dëkk boobu day muharramatun lu ma aramal la aleykum ci yéen aleyhim ci yéen ci ñoom arbaina sanatan ñeen fukki at ndeysaan ci biir ñeen fukki at boobale ci la Haaruna faatoo ci biir ñeen fukki at boobale ci la Musa faatoo alayhim assalaam ba léegi dugguñu baytul maqdis ah lii yërëm lu na buñ demee benn dëkk baa ngi ne rek ah yàlla daal di ko raafalaat yatiixuuna ñu ngay baagante yatiixuuna ñu ngay gëlëm ya ñu ngay ñu ngay salañ salañ fil ardi ci suuf si yàlla na yow Muhammad fala taasa bul naagu fala taasa bul am naqar fala sa xel bu mu bu mu yàqu fala sa yaakaar bu mu tas alal qawmi ci doomi adama alfasiqina ñu nga xam ne ay kàccor lañu am na fu nekkoon mbalit mujj na nekk jàkka am na fu nekkoon seen mujj nekk juma mooy hizib ah bi mot na yal na yàlla dimbale ñu yal na yàlla baaxe ñu yal na yàlla jàmmal ñu yàlla bu yàlla tas yaakaar bi lépp lu ñu xacc yal na ko yàlla jegeñal lépp lu ñu dàq yal na ko yàlla soril taw bii di wàccee ni yal na ko yàlla taw barke taw xéewal taw naataange ya rabbi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa